alayhi ridwaanu albaaqi alqadiim fi qasiidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu addaymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaabi alawwali fi alxalq fi faslun xaqiiqatu zoodi bi qawli man naqad tarakuka qasdaha bi qalbin li samadi laa tafraxam bi sababil mawjuudi minha wala taxsan ala al mafquudi kon sëriñ bi radiyallahu anhu fii lañ gisoon xaqiiqatu zoodi dëgg-dëgg li nga xam ne mooy dëddu àddina bi qawli man naqad ca waxu ka nga xam ne ah moo moo def naqdu moo lañ bët waaw ngénn la nga xam ne seet li du noon mu ne leenee ci wax yi nañu ko tegee ne nee lii mooy li ci dëgër tarku ko mooy sa bàyyi qasdaha di jublu moom àddina bi xalbin ci sa xol waaye li samat nga jubal ko xañ ko àddina waaye jubal ko sa boroom mi ngi borom bi nga xam ne moom lañ ñépp aajo woo aajo lool moom lañ soxlaal mu ne laa tafraxan ngal la waay bul kontaan bi sababil mawjudi ndax loo am kontaan koo xam ne du dangay ci du kontaanuk sant yàlla waaw loolu lañ lay tere gisoon nañ côté boobu ne la te war nañ la ci alxuraan luy war ne du fe du kontaan ci li la borom bi defal ci biir àddina loolee ngay ngay ngay bañ a ko du loolu mooy bu dee ne yow da ngay kontaan te dara yàlla taxul sa mbiri bakkan kese la ak yooyu waaw loolu lañ lan la bu ko def voilà léegi nag mu ne wala tahzan te bul njàq lool alal mafquudi bul njàq ci li nga xam ne danga koo ñàkk loolu mooy comme bi ñu mooy te yàlla taxul waaw yow daraay yàlla taxul woon ba nga ñàkk benn mbir tax nga nekk koo xam ne dangaa jàq sinon léeg-léeg borom bi teg la nattu jaam bi mu feeñ ci moom comme ni nga xam ne loolu wax fa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewal yi nga xam ne moom la sa borom dotti ci yow dee ko waxtaane mooy dee ko feeñal muy feeñ te di ko waxtaane borom bee la defal lii waaw nga ci ko kay kontaan na ci te xéewal la mooy loolu ndax ngir yàlla la moo taxoon mu ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa lidhalika falyafrahu huwa xayru mimma yajma'un naka noonu it njàqare gi bu la ko tegee borom bi daa bëgg nga wan ko ne jaam nga doo dara moo tax euh, sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha comme ne xadis bi ne ci musnad al imaamu Ahmad naka noonu ñaari taalibeem imaamu al Bukhari ak imaamu Muslim naka noonu al imaam annasaiyu ahmad ibn shuaib rahmatullahi alayhim daal dina koy solo mu jële ko ci sayyidatu aisha muy nettali radiyallahu anha keroog bi nga xamante ne ci la xabaaru euh, faatuk saydina euh, zayd ibn haritha radiyallahu taala anhu ak Jaafar ibn Abi Taalib ak Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu anhum nga xam ne suñu yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen yónni woon ci ghazwatu Mu'ta muy xare boo bële amoon ci euh, fo euh, juróom-ñetteelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ca la mu demoon xeex ak di ki nga xamante ne mooy c'est le César byzantin ak mbokkam yaak satellite am ca waa Juzaam mag waa Laxm ak gaayoo yële bañ dajee foofu daal di xare ñu daal di leen faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jayshul umara moom la ñuy tuddee mooy jayshul umara muy euh, armée ña nga xam ne njiit yi ndax yonent bi alayhi salaatu moo tabb njiit yi ba pare ne bu ñu bu bu dee ah, ba Jaafar non Seydina Zayd ibn Haritha moom moo yor drapo bi bu dee nag jóge na ci moom fa jaafar bu jógee ci jaafar fa abdallah ibn rawaha ala nnaas moom mooy nekk ci kaw nit ñi nam leen tudde noo nee lañ génne àddina ñoom ñépp bañ demee ñu faat leen di nga xam ne nag xabaar bi ci la dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa toog te fi mu toogoon mooy ci minbar bi voilà ci masjid bi fil masjidi comme ni nga xamante ne noo nee la ñëwee ci euh, riwaaya bi nga xamante ne moom la al imam al bayhaqi rahmatullahi ndax soloo na ko indi mu ne fil masjidi ba mu fa toogee lan la mooy mu toog ñépp di ko gis mu toog ci minbar bi waaw yu'rafu fiihi al huzn ku gis yonent bi alayhi salaatu salaam xam nañ jàqare dëgg dëgg nag dal na ko waaw loo waaw mu ngi noonu kon lan la léegi kon loolu day wane ne kon wane ndax bu doon loo xam ne wan ndax da koy wane ngir yàlla borom bi de moo ma nattoo teg ma ci sama saxaaba yu baax yu toll nii sayyidina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu man huwa Zayd mooy saxaaba benn saxaaba bi alquran tudd falamma qada zaydun minha watara zawwajnaakaha moom mooy benn saxaaba boo xam ne radiyallahu anhum bu suñu boroom tudd ci alquran te Seydina Zayd ibn Haritha moom moom lañ doon woowee Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa laata l'islam même bi l'islam ñëwee ba ni suñu boroom di teree ca suuratul ahzaab ak ak ak liñ naan adoption voilà mooy jël naan kéemaa ko doomoo ba ni ko lislaam di tere sinon ndax njekk lam defoon ba ko ndax moom sayyidatu euh, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha bi soxnaa yonente bi alayhi salaam moom moo ko moomoon waaw may ko boroom këram di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina ne woon ak moom gis ko ci ay jig makaarimul axlaaq loo xam ne masu koo gis ci mbindeef ta Sayyidatu Xadiija euh, radiyallahu anha benn mbokkam moo ko mayoon waaw ndax Seydina Zayd pur arab lañ woon waaye nag dañ leen a songoon comme razzia yi ñu doon def dal ci seenu dëkk jàpp góor ña ñañ ca mën a faat ñu faat ñenn ñu jàpp xale ya def ay prisonniers ak jigéen ña waaw léegi nag ci noonu lañ ko jaaye woon ba mbokk sayyidatu Khadija radiyallahu taala wa ardaaha daal di koy jënd Hakim ibn Hizam daal di koy may radiyallahu anhu ndax mujj na moom seeru sayyidatu moom moom ki nga xamante ne sayyidatu Khadija la radiyallahu la ndax seeru la moom Seydina Hakim ibn wa ardaahuma mu jël ko jaam boobu nag mu jënd may ko bàjjanam di sayyidatu Xadiija sayyidatu Xadiija daal di koy may seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wa wassalaam léegi nag ba ay waajuram yégee ne am kuy dox bay ne ah ñun di seen doom ji ngeen di wër fu ne gis nañ ko Makka ca waaju ca waa Quraysh ca waaja nga xam ne moom lañuy wax al amin ba mu demee muy Muhammadul amin rasulu rabbil alamin salawaatullahi wa salaamuhu alayhi amiin waaw léegi ñu ñëw mbokkam ya ñëw ne ko ah ñun de dañoo déggoon ne suñu mbokk fii la ne yonent bi alayhi salaam mu ne kan mu ne Zayd mu ne waaw man de ma ci man la ne mu ne lan la woon mu ne dañoo ñun man kii maay baayam kii présenté ñoom ñépp ku nekk ñu ne lan moo doon tànk yi ne dañoo ñëwoon ngir jël si ko yonent bi alayhi salaatu ne est-ce que du leen defal ndax dañoo ñëwoon ngir jël si ko ngir lan ñëw jël dem non seen doom xam nañ ne jaam la fii mooy dañuy fay kaas lu cher te dañoo ñëwoon ngir waxaaleeg moom ngir jëndaat seen doom jël si mel ni ku réerle non réerlewul xam nañ dañ leen a song non jaam la <laughs> pare nañ lu mu laaj dinañ ko fay ngir récupérer seen doom yonent bi aleyhi salaam nag bi ñu ko waxee loolu mu ne est-ce ma leen proposer lu gën lool ñu ne ko lan mu ñu comme que ñu ngi fii lañ nekk moom nekku fi. naa ko woolu bu ñëwee bu dee tànn na ànd ak yéen mu ànd ak yéen te du ngeen ma jox dara bu dee nag tànn na des fi man a ah, bu boobaa nag yéen kon ngeen xam ne noonu la demee moom lu mu tànn des fii ñu ne ah, waa lii nit dina def lii ah way yow de moom jazaakallaahu yow de yow de yal na la borom bi fay ji njekk xa xalaatuñu ko woon yow imaginer yow imaginer nga lool nit la de seen doom la ñëw ngir racheter ko mooy alali àddina yépp nga ñëwoon yow dajale ngir dem hein ngir dem jëli loo xam ne lu cher à cher jënd ko yow ay économie fu nekk lem nga fa ngir waaye commencer sa sa sa li nga bëgg a def sa entreprise machine yi lépp la cay jëm ak trésorier ba la nga xam ne trésorier euh, trésorier bi la nga war a ama ci xaalis loolu lépp nga waajal ko ngir ñëw jënd machine yeeg yooyu ngir man a ko mën a koo yóbbu sa dëkk ngir commencer waa ji ne la nga néew di ko jënd waa ji ne la ko <laughs> sawaay demal nga xool machine yi bu dee neex na la nga jël lépp nga dem ak nga dem ak moom saa nga fay dara te bato bi muy tegu dem sa dëkk sax maa la koy fayal allah bu dee neexu la nag nga bafi <laughs> danga naan isha ma ne lu raw loolu nag la yonent bi alayhi salaam def moo tax gaa yi yéemu waaw ñu dem woo Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu waaw Xaarisa baayam ndax mu ko foon tab <coughs> moom dafa mujj tuub mooy radiyallahu anhuma léegi nag mu ñëw bi mu ñëwee ñu laaj ko Seydina Zayd ibn Xaarisa mu ne ko xàmmee kii mu ne ko waaw kii de sama baay la kii sa nijaay ak yooyu sa sa tax mu ne waaw moom lii wa leen taxoon a jóg léegi mooy mu bàyyi ñoom ñu expliquer ko ni mu demee léegi nag tànnal bu la ci neex mu ne man dew ma de fii laay des <laughs> waaw yeneen tubaab yi saa saa jëfam jooj taxoon mu jàppoon ci loxoom. ñëw wër kàmba gi ba pare yëgal waa Quraysh ne à partir de tey Zayd mii sama doom la maa koy donn te moom ay donn moo tax ñu ko doon woowe Zayd ibn Muhammad alayhi salatu wassalaam wa radiyallahu taala an Zayd kon nag loolee kookee nag ak li ko defal yépp yar ko tat lépp moom moo moom la yónni ci ñu faat ko waaye keneen ki nga xam ne moom lañ faat muy Seydina Jaafar ibn abi taalib abul masaakin bàyyi way ñàkk ndax da doon defal yiiw comme ni abu hurayra wax waaw radiyallahu taala anhuma nekk doomu baay te xëm di abu taalib mi nga xam ne moo yar yonent bi alayhi salaatu salaam seen kër la yonent bi alayhi salaatu salaam yaroo waaw koo kële magu seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu waaw nekkoon ki nga xam ne dafa niru woon yonent bi alayhi salaatu ci bind ak ci jikko waaw moo tax mu lool na koo waxoon yow Jaafar keroog ba ñuy xëccoo doomu Seydina Hamza ja radiyallahu anha ju jigéen ja ca Makka moom Seydina Zayd ibn Haarisa mii la woon moo ne woon doomu Seydina Seydina Hamza di sama mbokk nga xam ne yonent bi saa saa ma mbokkale woon ak moom doomam ju jigéen nekk fii ñu ñëw ubbi Makka kooku man maa koy yor maa koy toppatoo Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ne mukk man maa koy yor man maa koy toppatoo te rawatina ne mooy rakku yaayam waaw rakku yaayu soxnaay Hamza ji sama gannaaw la lay la mooy sama sama sama soxna mooy rakku yaayam di mbokku yaayam kon nag kooku kon ci man la jëm Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ci man la jëm waaw ñu koy yonent bi saa saam àtte leen keroog bi mu leen di àttee nee na Seydina Jaafar yow moom ashbahta xalqi wa xuluqi dangaa niru sama bind man di rasulullah sallallahu alayhi sama sama sama jikko loolu lépp nga jël mooy biir beeg biti bi yow jël nga ko loolu mi nga ma waaw waxoon ne Seydina Zayd yow suñu mawlaa nga te ci ñun nga bokk wax naa Ali anta minni wa ana minka Allah <laughs> ci man nga bokk te ci man te te man ci yow laa bokk <laughs> Allahu akbar man huwa amirul mu'minin <laughs> Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi waaye mu àtt mbir mi ne comme que yaay seeru ndaw si mooy moom bàjjana nu ngi tàntaay ndaw si muy doom wax Seydina Hamza ji mu nga ak Seydina Seydina Jaafar kon nag yóbbu ko foofu moo gën bu ko defee bu koy xoolee yaayam ndax yaayam la moom la fi dese mu àtteel ko Seydina Jaafar Seydina jànfar moomu bokk na ci ñi nga xam ne keroog. faatu nañ keroog ginnaaw Seydina Zayd ibn Haarisa keneen ki ci des mooy Seydina Abdallah ibn Rawaha bokk ci ñi nga xamante ne tabawwa'u daara wal iman ñoom ñoo dëkk li nga xam ne mooy kër gu këru ngëm yàlla ga muy Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te jàppale yonent bi alayhi salaam fat ko ci biir ci biti moom ibn Rawaha ah radiyallahu anhu Abdallah léegi nag ñooñu biñ génnee àddina yo sayyidatu Aïsha nee na bi xabaar bi dikkalee yonent bi alayhi salaam dafa toog ci jàkka ji waaw ku ko gis xam ne yonent bi alayhi salaam triste na waaw yu'rafu fiihi al-huzn ñuy xam ci moom njàqare ndax loolu mooy jàmm lu la yàlla teg nga xam ne lii moo ma ko teg nga nangoo ko noonu kon nag bu sëriñ bi naan wala tahzan tàngal la waay te nii la ko ay borom al euh, kii xaatima fi tasawuf al imam al yadaali ad daymaan yi nii la ko ëndee xam nga sëriñ bi radiyallahu nii mu ko ëndee moom ni mu ko tëggee noonu la koy tëggee waaw mooy ñii ñi muy wax mooy li nga xamante ne yow sa xol bi la sa xol bi nga nga nga laggal ci àddina ba boo ci boo ci amee dara ni kontaan ndax loolu boo ci ñàkkee dara di tiis aw tiis wu mag